gisoon nañu sariya yi nga xamante ne ginnaaw xaybar ñoom la aleyhi salaatu wassalaam yónni woon tamu amoon ci mois wu Sha'ban selon imaam al-Waaqidi ak taalibeem bi seydina Muhammad ibn Sa'd rahmatullaahi aleyhima newoon mu ngi amoon ci weeru shaabaana sanata sab'in min alhijra muy sariyat bu seydina siddiq ak seydina umar ibn alxataabi alayhima ridwaanullah gisoon nañ ne imaam albayhaqi raxmatullaahi alayhi ci dalaa'ilu nubuwa ginnaaw bi mu tuddee ñaari sariya yi da cee teg sariya bu seyyidina abdallah ibn rawaxa bu jëmoon ci usayrim walla di usayrim alyahuudi boo mële nga xam ne woon ne woon xaybar gisoon nañ li nga xam ne woon la as-saalix ash-shaami raxmatullah alayhi wax te waxoon nañ ne loolu mooy li gën a dëgër këne xew-xew boobu di bi aleyhi salaatu wassalaam sariya bu seydna abdullah ibn rawaxa radiyallahu taala anhu wa arda ngir mu dem xaybar am ñu mu àndal parmi ñoom seydna abdullah ibn unais ñu nekk trente personnes ngir dem daldi dal ci ki nga xam ne mooy usayrim mi nga xamante ne al yahudi mi doon dajale Ghatafan ak yeneen avec la bénédiction des kuffar yahuda Xaybara ngir ñu dal ci aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañ ne loolu noonu amul woon jamono jii ci li gën a dëgër li gën a dëgër mooy avant voilà bi ñuy kii keroog am ci li Seydina as-Salih ash-Shami doon wax rahmatullah alayhi bi muy wax ba ne al fath dool baa ngi juum ne fathu Makka non que ne lii nii mu ngi xew avant fathu fathu Xaybar voilà li ci jubloon mais pas fathu Xaybar loolu lañ ci loolu ci jublu woon bi muy wax ne euh, moom imaam as-Salih ash-Shami rahmatullah alayhi mu ne bim naan qaala fi an-nuur wa huwa alladhi yadhhar ndax dane woon dakara albayhaqiyu wa tabicahu fi zaadi almacaadi hadihi sariyata bacda xaybara qaala fi nnuur wa huwa alladi yadhar fa innahum qaalu inna rasula allah sallallahu alayhi wa sallam bacatana liyastacmilaka calaa xaybar wa hada alkalaamu laa yunaasibu an yuqaalu innaha qabla alfatxi wallahu aalam ndax imaam asaalix ashaami dana woon zakara albayhaqi mu ne imaam abu bakrin albayhaqi de tudd na wa tabicahu mu topp ko ci loolu fi zaadil macaad kan moo ko topp ci zaadul macaad mooy al imaam ibn alqayim alayhi raxmatullah hadihi sariya muy sariya bu seydina abdallah ibn rawaxa bii baada xaybar ginnaaw gazwatu xaybar mu ne qaala wax na fi nuuri ci an nuur wa huwa alladi yadhar mooy lii mooy li gën a mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër que ne li gën a feeñ que ne mbir mi après xaybar la ndax ñoom ba ñu demee dañ ne woon yonent bi dañ ne woon Usayrim ba'athana rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam dañoo yónni ilayka li yastamilaka ngir mu def la nga toogal ko fi ala xaybara fii ci xaybar mu ne te wax ji laa yunaasabu wa hadha al kalaamu laa yunaasibu moom ab nekkul loo xam ne lu dëppoo la loo xam ne day approprié an yuqaala ñu koy wax innaha këne lii dafa am qablal fathi avant ñuy ubbi xaybar wallahu alam voilà qablal fathi boobu manoon fathu Makka non fathu xaybar waaye gisoon nañ na li gën a dëgër mooy lii li Seydina Saalih Shaami wax këne lii avant xaybar la kanta ma liggéey loola mooy moom mu newaloon ko fa ngir newoon ki nga xam ne mooy dox jàmm diggante moom ak yonent bi alayhi salaam ak mbokk yahuudam yi kanta li nga xam ne moom lañ ko ne dayuraawoo li yastamilaka ala xaybar loolu mooy dafa bokk ci li alayhi salaatu wasalaam ne alxarbu xuda ne xa xare ay texe la yooy teg ndax moom dañ ko bëggoon a extraire génn ko foofu fële ba mu génn ñu daal di koy de te gisoon nañ ne euh, euh, euh, loolu bu doon ne après xaybar la après bi ñu ubbee xaybar jullit ñi ñoo dominer foofu yépp bu ñu soxla woon waa ji bu doon ne day def loo xam ne mooy tax di menacer yonent mi alayhi salaam day dem jëli ko te juif yi duñu wax dara comme niñ def Sa'ya ak Kinaana ibn Abil Huqayq alayhima min Allah ma yastahiqaan kon ginnaaw loolu imaam al ah, ci Dalaa'ilun Nubuwwa ginnaaw bi mu tuddee sariya bu sayyidina Abdallah ibn Rawaha saaxibu saaxibu sarirati dahabiyya radiyallahu taala anhu wa ardaa mu daal li ñuy tuddal beneen sariya mu ne baabu dikri sariyati Bashir ibn Sa'din al-Ansaari ila bani Murra ilaa aaxiri ma qaal kon imaam al bayhaqi yi ginnaaw lool mu ne baabu bunta ngi baabun wala benn bunta ngi dhikru sariyati tudduk arme bi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam moo ko yónnee woon jiitaloon ci saxaaba bi nga xamante ne nii mooy Bashir ibn Sa'd moom gisaguñu ko woon muy Seyyidina Bashir ibn Saad gisoon nañu doomam nag gisoon nañu doomam an-Nu'man ibn Bashir an-Nu'man ibn Bashir ibn Saad boroom euh, xadiis bu siiw bi ci saxiix imaam Muslim te mu ne ci al-Arba'iin an-Nawawiyya voilà Seydina Bashir boobu noonu ibn Sa'd baayam nag moom la yonent mi aleyhi sa salaam daldi woon yónni nii fi nga xam ne mooy xay Xaybar fi nga xam ne mooy ci sariya bii bokk ci sariya bii ñuy bëgg gis ah, sariya bii kon kon kon ki nga xam ne moom lañ ci yónni woon mooy Bashir ibn Sa'd moom nag mu ngi tuddoon moo doon Bashir ibn Sa'd ibn Tha'laba ibn Julaas ibn Julaas yi ibn Zayd Tha'laba ibn Ka'b ibn al-Khazraj al-Ansaari al-Badri muy Sayyidina Bashir la tuddoon ibn Saad di doomu ko ñuy wax Saad Saad boobu di doomi Thalaba Thalaba boobu di doomu ko ñuy wax Julaas Julaas Julaas am na nag am na ñu ne Jallaas Jallaas comme imaam ad-Daaraqutni mu ne ibn Jallaas muy Bachir di doomi Saad Saad di doomi Sa'laba Sa'laba di doomi Julaas wala Jallaas Jallaas moom wala Julaas di doomi Zayd Zayd di doomi Malik Malik di doomi Sa'laba Sa'laba di doomi Ka'b Ka'b di doomi Xasraj moom Bachir moomu di al-Ansaari bokkoon ci kojug waa Ansaar min al-Xasraji min al-Xasraj ci waa Xasraj la bokk al-Badriyu koju badar al badri ñu fekke badar dañ leen di wax al badri al badriyun al badriyun Uqbat ibn am na ñoo xam nag dañ ne woon est-ce que dafa fekke comme euh, Seydina Uqba euh, Abu Mas'ud boog Abu Mas'ud waaw moom Uqbat ibn Amir al badri Eh, ñi ñu naan mais moom est-ce que dafa fekke Badar wala dafa dëkkoon côté yooyu voilà tax des fois dëkk ci wet yooyu loolu wuute la ci boroom xam-xam yi rahmatullah est-ce que dafa fekkoon ba wala dafa dëkkoon Badar dafa wàccoon Badar ñu koy wooyu al-Badri waaye Seydina Bachir mi moom al-Badriyu mooy Badar fekkoon na Badar mooy waalidu Nu'man moom mooy baayu an-Nu'man ibn Bashir mu siiw mi ñu ne moom moo moo solo xadiis bu siiw boobale ci saxiix imaam Muslim voilà Seydina an-Nu'man ibn Bashir inna allaha lan xadiis boo Euh, euh, euh, Seydina an-Nu'man ibn Bashir mooy inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba xadiis boobu wala xadiisu kii bi waaw boobu la boobu la boobu la buur yàlla dafa teey te du nangu lu dul lu teey sayyidina an-Nu'man baayam nag moo doon Bashir ibn Sa'd bii ah kon gis nañ ne fekk na ghazwatu Badr ah imaam al-Waaqidi raxmatullaahi alayhi moom de nee na këne Bashir ibn Sa'd bi Seydina Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhu al-Ansaari al-Xazraji al-Badri radiyallahu anhu wa ardaah këne ginnaaw Xaybar ginnaaw xare xaybar ci juróom-ñaareelu at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam boo demee ci maghazi imaam al-Waaqidi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf ko yónni ci fa Fadak ci weeru Sha'baan ngir lan loolu nag lañu imaam al-Bayhaqi di nettali ci Dalaa'ilun Nubuwwa mu ne baabu buntu dikri sariyatu Bashir ibn Saad al ansaari ila bani Murra mu ne lii mooy bunt bi nga xam ne ci laay tudd man imaam al Bayhaqi sariya muy armée boo xam ne alayhi salaatu wa da koy yónni te du dem bu Seydina Bashir di doomi ko ñuy wax Saad al ansaari bokkoon ci kojuk waa al ansaar bani Murra mu yónni leen mu yónni ko fan ci waa bani Murra ci waa bani murra bani murra ah, ñoom côté fadak lañ ne woon fadak foofee sori wuñu woon fadak loolu nag imaam al eh, eh, ci al al bayhaqi moom ci yoonu imaam al waaqidi la ko soloo ci sanad boo xam ne kon wérul la imaam al al al imaam al bayhaqi dana axbarana abu abdillah al xaafid mu ne axbaranaa nettali nañu abu abdillah alxaafiz abu imaam alxaakim an-Naysaabuuri moo doon sëriñam ci gën moom imaam al boo ko déggee foo dégg abu abdillah alxaafiz te imaam al-Bayhaqi nga xam ne moo doon sëriñam moom imaam al-Bayhaqi alayhi qaala mu ne nettali nañu abu abdillah al mu ne abu abdullah te newoon kojug as ispahan fële ca iran abu abdullah al ispa al asbahani moo ma nettali qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu alxasan ibn jahm ibnul jahm alxasan di doomi ku ñuy wax aljahm moo ko nettali qaala mu ne xaddatanaa moo leen nettali alxusayn ibn al faraj alxusayn ibn al faraj qaala mu ne xaddatanaa alwaaqidi xaddasanaa nettali nañu alwaaqidiyu imaam Muhammad ibn Umar ibn Waaqid alwaaqidiyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu Abdallah ibn alxaaris ibn alfudayl mu ne ki ñu nettali moom Abdallah ibn alxaaris ibn alfudayl an abiihi mu jële moom ci baayam di alxaaris ibn alfudayl eh, càllale bi dafa wéradi ndax imaam al-Waaqidi moo ko soloo te moom matruk léegi mu ne léegi lan la nettali mu ne ba'atha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama Bashiir ibn Sa'd fi thalaathiina rajulan ilaa bani Murra bi Fadak mu ne kon yonent bi aleyhi salaatu dafa yónni Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhu fii thalaathiina rajulan ci trente personnes ak trente mooy ñoom armée bi yëpp trente personnes la composé wu ila Bani Murra une expédition vers Bani Murra ñi nga xam ne bi Fadak foofu fële ci Fadak lañ ne woon fa xaraja mu génn moom Seydina Bachir radiyallahu anhu mu ne fa laqiya ri'aa ash-shaa'i fastaaqa ash-shaa'a wan-na'am munhadiran ila al-madiina bu mu génnee ñëw bay waaj a àgg foofu mu daldi daje ak ñi nga xam ne ay ay kii lañ mooy. Euh, euh, ay nu mu tudd ay sàmmkatu gàtt yi lañ seen sàmmkatu gàtt yi ñoom waa Banu Murra fa sa ala daal di leen laaj ay na naas mooy mu laaj sàmm yi ne leen ana waa Banu Murra ana seen seen seen seen sang yi leen di sàmmuloo fa qaalu ñoom ñu ne leen hum fi bawaadihim wannaasu yawma idin shaatuuna laa yaxduruuna almaa mu laaj leen bi mu leen laajaloon ne ana seen sang leen di sàmmuloo mooy waa banu murra euh, sàmmkat yi ne leen ne ko ñoom de ñu ngi ci seen àll yi ndax wa mu ne wan naasu yawma idin shatu ndax dafa seddoon mooy sii la woon chita la woon jamonoy nawet laa yahduruna al ma doonu ñoon ñëw ci fi nga xam ne fala sàmm fala gàtt gi ñëwee di naan di naan si ñoom doonuñu woon teew foofu dañ fay bàyyi rek ñi nga xamante ne ñi ñooy ñi leen di liggéeyal moo mu ne wan naasu yawma idin shaatun laa yaxduruuna al léegi nag bi mu demee noonu fastaaqa shaa fastaaqa an'am mu daal di conduire li nga xamante ne nii mooy mooy mu récupérer gàtt yi daldi leen wommat yóbbu comme que ci xare lañ ne ñoom lañ naroon a song dajeeg seeni gàtt ñu nangu kii yépp munhadiran ila al madina mu la conduire leen daal leen dëpp ngir wàcc rek jëm mu ne nag gaa yi nag sauf que gaa waa fat waa waa banu murra dañ koo yëg bi leen xabaar bi dikkalee bi ñu daldi gaaw takk seen gëléem yi ak seen fas yu topp leen topp ñan saxaaba yi ni radiyallahu anhu mu ne fa adrakahu talabu inda al gaa yi dañ leen a topp ci guddi gi ca guddi gi lañ leen lañ lañ mujj daal leen dab daldi leen dab fekk ñuy conduire seen xaru gaayeeg mbote ci euh, bëyu gaay yi biñ leen dabee mu ne fa baatu yuramunahum bin nabl keroog dañoo fanaane keroog dañoo fanaane di lancer wante ay flèche ndax nañ ne looloo fi sës ndax gaa yi dab nañ leen léegi nag ñu nekk sur la défensive ñoom sariya boobu ala rasihim sayidina bashir ibn saad radiallahu anhum wa ardaahum ñuy lancé wante ak waa banu murra ñi leen dabsi ay flèche mu ne xatta faniyat nablu asxaabi bashir ba ni nga xamante ni Euh, munition yi saxaaba yooyu mbokk Seydina Bachir yooyu mu àndaloon radiyallahu anhum seen munition ci wàllu flèche daal di jeex takk mu ne fa asaabu asxaabahu wa walla minhum man walla wa qaatala Bachirun qitaalan shadiida xatta duriba Kaaba mu ne nag bi seen munitions yi jeexee gaa yi am ci ñoom ñu bari ci ñoom mooy gaa yi comme que seeni munitions jeex nañ say noon jeexaluñu gaa yi daal di dal seen kaw am ci ñoom ñoo xam ne dañoo dëpp dew dem Medina waaye ki nga xam ne moo leen jiite woon di Seydina Bachir radiyallahu anhu moom dawul fa la des malgré tout xare-xare bu tar ba ni nga xam ne ci la dóor ci li nga xam ne mooy óomam yi genoom yi genoom yi ñaari genoom yi daanaka dóor nañ ci ay ay ay xeej ak lu ne ba gaa yi ne xat xatta qiila wa qiila qad maat ba gaay ne ba gaay ne qad maata mooy moom de deena eh, Bashir deena nag yée gaay ne comme que dóor nañ ko ba óomi óomi óomi toj óomi daldi ñu jàpp ne yée eh, Bashir moom deena ñu qiila ñu ne qad maata waay waay Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhu waay faatu na waay mooy gaa yi jàpp ne moom dafa dee dafa génn àddina wa raja'u bi na'amihim wa sha'ihim léegi nag bi ñu constaté ñu foog ne faatu na ñu daldi dellu ak seen li nga xam ne mooy seen géléem yi seen seen seen xar yi ak seen géléem yi ñu jëlaat jur gi yëpp yóbbu léegi nag mais Seydina moom comme ko faatuwul nan la mujj mu ne wa taxaamala Bachirun radiyallahu anhu hatta intaha ila Fadak fa aqaama inda yahudiyin hatta irtafa'a min al-jiraan bi mu demee noonu daldi fexe dargu man fexe marché malgré tout ci blessure yooyu dal ci genou bi mu fexe quand daldi dox débrouiller ba àgg Fadak bi demee Fadak nga ne mais ñii fa lañ dëkk ñu ne la Fadak Fadak ab dëkk la boo xam ne. du waa banu murra rek a fa newoon waxoon nañu la juif ya fa newoon ba ñu gisee seen mbokk xaybar ya ñu gañe leen lañu gaaw yónnee ci yonent bi salaam ngir lan ngir mu daal di def accord jàmmoo ak ñoom ba ñu def sulh comme ni mu def ak waa xaybar ndax dañ doon bañ bu paree foofu dal seen kaw militairement ñooñ nag du ay juif kese fa dëkkoon du ay arab rek a fa dëkkoon waa banu murra ñii foofu lañ dëkkoon waaye kaana fiihi min alyahuudi ma man man man fii am nañu bari ñu fa newoon ñoo xam ne daanaka sax ñu ëppoon ay juif lañu woon léegi nag comme que ñooñu moom juif yi ñoom am nañu accord ak jullit ñi mooy ñu ngi ci sulx boobu bi bi bi bi liewoon waa waa waa Xaybar bu mel noonu gis nañ ni dafa liewoon waa Fadak seen bosu bopp seen accord bopp ak waa Tayma yahuud af Tayma ak ñi nga xam ne mooy Waadil Quraa léegi léegi nag moom mu fexe dem ci ñi nga xam ne au moins am nañu jàmm ak jullit ñi te am nañuy accord ñoom mu fexe nag ba dem foofu ci fadak ci ñi nga xam ne mooy ci juif yi mu ne fa aqaama inda yahudiin hatta irtafa'a min al jirah mu daal bi mu demee nag mu daal di dem ci benn juif mu accueillir ko mu nekk fa fala fajoo ba ni nga xamante ne nii blessure mi daal dinay pare daal dinay wér léegi moom nee na mooy kon xaw na fa yàgg tuuti mu nekk sous la protection des yahuds de Fadak de d'un yahudi à Fadak summa ginnaaw bi mu wéree nag ba léegi xattar tafan ba mu jóg ci blessure yi mu newoon ilal madina mu di dellu ilal madina dem fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam kon loolu mooy sariya bu Seydina Bachir bu Seydina Bachir ibn Saad radiyallahu taala anhu wa ardaa kon noonu lañ mujje mooy mooy ne kon ñoom ah sariya ba mooy àgguñu fa ñu doon dem sax waaye gaa yi mujj nañ leen da ba am ñu ñu faat ci ñoom am ñoo xam ne ñibbi nañ am ñoo xam ne dañu résister parmi eux surtout Seydina Bachir ñu gaañ ko waaye buur yàlla mujjul def mu daldi faatu ci xew-xew boobu ah, moom Seydina Bachir ibn Saad radiyallahu ta'ala anhu wa moom moom am na xabaaram bu siiw boo xam ne bu nekk ci saxiixay comme ni nga xam ne bu siiw sax ak a siiw loolu nga xam ne ku mel ni imaamul imaamu ku mel ni imaam muslim rahmatullah alayhi da koo tudd ci bunt bi nga xam ne mooy wax ci wàllu euh, euh, kitaabul hibaad fi nga xam ne ci lay wax ci téere bi wax ci may li ñuy mooy maye don ay don kon ah, ni bu dee riwaay imaam muslim bi mooy yu bari bunt boobu daanaka ay xadiisam xadiis yooyu rek la ci indi moom Seydina an-Nu'man radiyallahu di doom ji moo ko nettali mu ne anna ummahu bint rawaxa amra amra bint rawaxa amra yaayam mu ne yaayam ndax soxnaay seydna bashir ibn saad sëru seydna abdallah ibn rawaxa la moom moo doon wax ne eh, seydna abdallah ibn rawaxa bi mu feebaree daa feebar ba gaa yi jàpp ne wéé Abdallah ibn Rawaha de ah! moom de yaakaar naa ne ah, non xadiis bi euh, euh, imaam an-Nasaa'i daal na koy solok imaam imaam Abu Daawud as-Sijistaani bi ñuy bëgg yaay gi nag di ya di Amra bi Amra bint Rawaha radiyallahu taala anha moom la moom moo doon def bi bi bi kii bi bi nga xamante ne ni ci la euh, feebar Abdallah ibn Rawaha di frère bi feebar mu mu xaw a nekk mu mu inconscient bi mu inconscient wee euh, euh, Amra nekk ci wet bi do sœur bi di di naan waa waa waa jabala waay waay ñàkk naa sama montagne bi waaye sama kiiw ak léegi bi mu ximmeli ko moom Seydina Abdullah ibn Rawaha mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne ko mu ne ko mais yow gis nga yow amul benn yoon boo may wax loolu lu dul ne am na malaaka bu newoon sama wet naan ma eh, yow nii nga mel yow comme ni mu wax nga mel yow nii nga mel yow <laughs> amra boobu nag mooy moo doon boroom këru Seydina Bachir mu ñoom ñaar nag ñoo jur ki nga xam ne mooy an radiyallahu ta'ala anhuma moom nag yaay Seydina Nu'man yaay ji di eh, eh, eh, Amra bint Rawaha mu ne dafa demandé sa'alat abaahu ba'd al mawhiba min maalihi libniha faltawaa biha sana thumma bada lahu fa qaalat laa arda hatta laa arda hatta tushhida rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ala ma wahabta libni dafa demandé eh, eh, jëkkër ji di Seydina Bachir ibn Sa'd ne ko pour mu euh, ne ko ngir mu mu mu may doom ji ci alalam ji am lum ko ci may waaye may koon ci si mu def ab biir daal koy door may léegi nag bi mu ko ko mayee mu ne ko waaye du ma nangu mbir mi duma ci gërëm lu dul nga dem seedeloo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci loolu ne ko mu se mooy def ko témoin que ne yow yaa may sama doom ji di Bashir an-Nu'man que ne yow baayam di Bashir yaa ko may suuf si yaa ko may alal ji ci sa alal am na ci am na boo xam ne dana jaam la ab jaam la léegi mu ne fa axada abi bi yadi wa ana yawma idin ghulaam fa ataa rasulallahi sallallahu alayhi wa fa qaal Seyna Bachir radiyallahu euh, an-Nu'man nee na sama baay daal di jàpp ci sama loxo fekk temps yooyu man xale laa ndax an-Nu'man ibn Bachir bokk na ci njëkk juddu Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam bi yonent mi salaatu wassalaam di door a si ci at mu njëkk moomu ci lañ juddu moom ñoom Seydina. Abdallah ibn ibn Zubayr ak ñoom Seydina Bashir ibn Sa'd yi radiyallahu anil jamii nee ci sama loxo ji fekk jamono yooyu gone laa mu dikkal alayhi salaatu wassalaam fa qaala mu ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam inna umma haadaa binta rawaaxata ajabahaa an ushhiduka ala ala alladhi wahabtu libniha mu ne ko doomu kii de xale bii ngay gis di am Nu'man mii ngone si yaayam de gërëmul ludul ma daldi lay seedeloo ci li nga xam ne don bi ma defal doom ji bi ma ko may am na ci yeneen riwaaya yoo xam ne fii waxul nag lan la fii waxul lan la mais am na ci même buntu boobu noonu bu imaam muslim bi yoo xam ne dane ab jaam la la jël ci alalam daldi koy daldi ko koy may loolu la ko daldi may léegi ah bi mu ñëwee wax ko yonent bi aleyhi salaatu wa salaam yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne ko yaa Bashir alaka waladun siwa hada ne ko ah, yow Bashir ana ah, ndax dangaa ndax ndax am nga yeneen doom ku dul kii ndax doom kii rek gone gii nga fi indi moom rek kay sa sa doom moom rek mooy doom ji nga am léegi est-ce que dañ naan mais yonent mi alei satu kon xamu ko woon dañ naan si xamoon na ko mais mooy <laughs> mooy tout laaj du ne damaa xamul moo tax may laaj mais da ngay laaj ba waaji confirmer nga bëgg ko li nga koy tontu ab laajam ci biir laaj bi nga ko laaj mu tontu la ci loolu nga koy tontu moo tax mu ne ko euh, est-ce que alaka ibnun ghayru hadha alaka waladun ghayru hadha est-ce que dangaa am yaa Bachir alaka waladun siwa hada yow Bachir ndax dangaa am yeneen doom bu dul kii ndax am nga yeneen doom qaala mu ne ko naam aha kay ya rasulallah sallallahu alayhi wa aha kay am naa yeneen doom yu bokkul ak Bachir mii ak Nu'man mii qaala mu ne ko qaala mu ne ko mu ne ko moom alayhi salaatu wa salaam ak kulluhum wahabta lahu mithla hadha est-ce que sa yeneen doom yooyu ku nekk ci ñoom jox nga ko may nga ko may bu mel nii mooy defal nga ko don bu mel nii xaala laa mu ne ah déet loolu nag defuma ko moom du ñoom ñépp nag du ñoom ñépp nag laa jox du ñoom ñépp laa jox doom ne ko ah déet du ñoom nag ñoom nag du ñoom ñépp laa defal lool de déedéet moom mii laa defal lii ma ko defal defalu ma ko ñeneen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ne fala tushhidni idan fa inni la ashhadu ala jawr ne ko ah kon nag bu ma loo bu ma seedeloo ci may gii nga may sa doom jii di an Nu'man bàyyi sa yeneen doom yi ndax man duma daldi seede mukk ci ak tooñ am na ci yeneen riwaaya ah. dane ko moom alayhi salaatu wassalaam bi mu ko laajee ne ko akullu banika qad naxalta misla ma naxalta Nu'mana ne ko est-ce que sa doom yépp nga may lu mel ni li nga may ki nga xam ne mooy am Nu'man bi qaala mu ne déedéet yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko fa ashhid ala hadha ghayri thumma qaala ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa qaala balaa qaala falaa idhan mu ne ko ci beneen riwaaya ba léegi mu ngi ci saxi imaam Muslim ci bunt boobu mu ne ko bi mu ko laajee ne ko est sa doom yépp nga jox lu mel nii mu ne ko déedéet mu ne ko fa ashhid ala hadha ghayri demal nga trouver keneen ku dul man alayhi salaatu wasalaam ku la ko ku lay seedeel lii maam man moom ba pare ne ko ayasurruka ndax yow dina la dégloo yow Bachir an yakunu ilayka fil birri sawa est-ce que bëgg nga sa doom yépp ci mbaax ju ñuy def envers yow ñoom ñépp ñu yem ci mu ne ko waawow mu ne ko kon falaa idan kon bul def lool bul jël di may ñenn ñi kenn ci ñoom bàyyi ñi ci des wala mooy tamit esprit nga jël di faral ñenn ñi ci kaw ñeneen ñi moo tax ba léegi ba léegi eh, moom alayhi salaatu wassalaam am na ci yeneen riwaaya daanaka yu mel nii la ba pare am na ci riwaaya Ibn Awn ginnaaw bi mu tuddee lii alaysa turidu minhumul birra mithla ma turidu min dha balaa qaala fa inni la shar est-ce que bëgg nga yiiwu sa yeneen doom yi ñu lay defal liiw comme ni nga bëgge yiiw ci kii nii muy an Nu'man mu ne ko aha kay mu ne ko kon fa inni man alayhi salatu wasalaam laa ashhadu man duma seede ci lii mu ne imaam muslim ne qaala ibnu awf awn ibnu awn fa xaddastu bihi muhammada nee na xadis bi ibnu awn mi nga xam ne moo ko jële ci ash-Sha'bi mu jële ko ci an-Nu'man ibn Bashir ra radiyallahu ta'ala anil jami' nee na bi ma nettalee xadiis bii ma imaam ash-Sha'bi nettali ma nettali ko Seydina Muhammad muy bu nee Muhammadan bu ñu jooyalee turu Muhammad ci taabi'i yi mooy kan Muhammad ibn Sirin mooy al imaam ibn Sirin boroom xam-xam bu mag boo bële nee na rahmatullah alayhi nee na ma ñëw daal di koy nettali fa qaala mu dokkal ma ci ne innamaa tahaddathnaa annahu bu qaaribu na awlaadikum mu ne am Nu'maan nettali nañu ne yonent bi alayhi salaatu tegal na ko ci ne xaari qaaribu jegeñeel leen na awlaadikum seen diggante doom yi mooy dee leen def loo xam ne luy yëwénal seen diggante la luy tax ñu nekk benn waaye la fait ngay faral ñii tout le temps di leen defal loolul defal ñeneen yow yaa créé ambiance tension ci sa biiru doom boo deewee nag ñu nekk ay ennemis di di bal ci wàllu mystici mysticisme lu ne ñii di liggéeyante ñii duñu tuddante wala bu ñuy tuddante yëfi naafiq lay doon rek ku nekk wan sa moroom maa la bëgg te bu wanee gannaaw yarhamukallah te bu wanee ginnaaw ñu mel ni ay tan yu songu ab xar mu néeg bi ci àll bi wala wala lii bu gaynde doon lekk loolu yow bàyyi ji yaa ko jiwoon moo tax alayhi salaatu wassalaam ne qaaribu bayna awlaadikum liggéey leen di def loo xam ne day jegeñal seen doom yi looloo tax léegi ah, xam nga léegi lu mel nii ñu bari surtout ah, ñi nga xam ne dañu am ay soxna yu bari ñi am ay soxna yu bari des fois da gis lu mel nii ci ñoom parce que diw lañ gën a bëgg moom daal ay doomam lu seen yaay réclamer rek mu defal leen ñi ci des nag seen yaay su ñëw la réclamer ndax waa ji faalewu leen te tamit da leen di menacer loolu noonu mooy yow nit ku baax boo xamee waaju sa xarit bu koy def wala koo xam bu koy def mais jàngal ko hadis bi nee ko ah diw man nag duma fi toog ñu naan ay ay ay nitu xamoon naa kook yooyu man daal dama lay dénk en tant que en tant xarit buy dénk xaritam ndax nag watawaasaw bil haqqi watawaasaw bis sabr te ñuy dénkante ñi nekkul ci pertange daal mooy ñoo illa alladhina amanu illa alladhina amanu ñoom rekk newul ci pertange te ñooñu seeni melo mooy lan watawaasaw dañuy dénkante bil xaq ci dëgg watawaasaw di dénkante bi sabri ci muñ kon nag te at diinu diine ji nasi an nasiha mooy mooy mooy laayalante biir de ne ko diw nag nii ngay def yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ci xadiis boo xam ne mu ngi saxiixayni ak imaam Abu Daawud ak imaam An-Nasaa'i ñoom ñépp ko solo rahmatullah alayhi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne saxaaba bu ñu naan Bachir wolof yi naan Basiiru am na wolof yi naan Basiiru Sëriñ Basiiru mais Sëriñ Basiiru bële wute na bii ndax euh, Sëriñ Basiiru bële euh, Seydina sangu-sang yi lañ ko tudde alayhi salaatu wa salaam muy Seydina Muhammad Muhammadul Bachir ah, pa kii Bachir kese la tudd voilà mais mooy Bachir bi xam nga wolof moom du àgg ci Muhammadul Bachir bi moom du wax loolu Bachiru lay wax wala Bas <laughs> non wolofa neex Bas suñ <laughs> Bas wala Bas ah waaye Muhammadul Bachir bokkul ak bashir bi Bachir bi moom Bachir la tuddoon Seydina Bachir en tout cas moo loolu naan basiiru daal léegi nga ne ko moom de dafa ñëwoon doon lu mel nii la doon seereloo alayhi salaatu wassalaam jëloon loo xam ne da ko may doomam di naan an Nu'man bàyyi ñu ci des yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy laaj ndax defal nga lii ñi nga defal li nga defal sa doom ji yor ngay reeri doom mu ne waaw mu ne est defal nga leen lu mel ni li nga defal sa doom ji mu ne déedéet mu bañ ne la demal nga ut keneen ko la koo koy seedeloo ndax man duma seede ci tooñ waaw nga ne nga nga lool la mais bu dee da ngay xam lii toog gis sa mbokk mu koy def même bu dee sa baay la sax da ngay xam ni nga ko koy waxee boo dee yow mënoo ko wax direct bindal bindal fëy loo xam ne nga bind ko bàyyil ko ko ndax affaire bi wax ji mooy boo boo yemalul sa ñaar say say say doom yow na nga bokk ci ñi nga xam ne dañoo dëng ah ah, ah hadiisu kii bi ma naan innal innal non pas innal xalaala tayyibun bu eh, eh, sayna an-Nu'man bi mooy bu non mooy inna allaha tayyibun la yuhibbu illa tayyiban bu hadiis boobu hadiis boobu mooy alxalaalu bayyinun mooy bi naan innal xalaala bayyinun wa innal xaraama bayyinun wa baynahuma umuurun mushtabihaat wala laa ya'lamuhunna kasiirun min annaas waa xadis boobu la papa inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba doo xadis boobu moo xadis bi nga xam ne moom la woon euh, bu kii Seydina Seydina an-Nu'maan ibn Bashiir radiyallahu anhuma mooy inna allah innal xalaala li nga xam ne mooy lu dagande moom bayyinun lu leer la wa innal xaraamata li nga xamante ne mooy li xaraam bayyinun leer na wa baynahuma am nag diggante loolu nag umuurun ay mbir yoo xam ne mushtabihaat dañoo lën dañoo mooy leeruñu voilà mooy xadis boobu la albaya alxalaalu bayyinun inna alxalaala bayyinun wa inna alxaraama bayyin voilà mooy xadis boobu noonu la de waaye du bële sànq dama juum wax ne inna inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba boobu la moo nekk ci arbaina nawawiya bu seydina Nu'man ibn Bashir kon loolu la nga ne ko mbir yi lii la yonent bi alayhi salaatu salaam dafa tere koo xam ne day seedaloo nit ñi day day day gënale ci doomam yi da nag lépp la xam nga lool la mooy même ay soxna boo ko amee i'dilu bayna nisaa'ikum ngeen daal di mooy lan mooy mooy ne ngeen yemale diggante seen soxna yi eh, ndax ku ko deful alayhi salaatu salaam nee na yawmal qiyaam da ñëw sa mbagg yi sa mbagg yi day kii nu mu tudd sa mbagg yi du yem sa sa mbagg yi du mooy dañuy dañuy dañuy dañuy yow da ñëw ñépp xam ne waajee jubul woon mooy mooy mooy yow siiñ la boo xam ne moom la yawmal qiyaam lañuy xame xamee ne niw mais moom ay soxnaam da leen a kiiwul woon yemalewul leen woon waaw ñépp xam ne ku dëng ngeen ku dëngëngale naan fii tuddee kenn ki ajja ki euh, Medina keneen ki tuddee ko Makka Makka mooy fu tar fi waay waay waay kañ lay gàddaay waay bu ayee nga ne fanaan waay waay di jàmbat rek di gaaruwaale waay waay gàddaay gi kañ la waay gàddaay gi mooy mu ci jublu waay waay naa jóge Makka gu tar gii dem Medina waay waay Medina neex waay Medina mooy deuxième femme bi muy door a takk nga xam ne moom lu mu fu mu joxoñ mu dagg balaa balaa wax bëgg-bëggam sax mu jéem a eh, jëli jëli ay bëgg-bëggam xalaat ne lii la war a bëgg def ko bala mu koy laaj alors que aawo ba nga xam ne ba muy metti moo fi newoon yoonam new ci jox ko benn cër benn gëdd loolu nag moom ak ñaaw kooku day mel ne kooku noonu la mel ku yées a bokk te kooku buggal yu tar dina ko ci fekk ci ñàkka li nga xam ne mooy jubam googu bu ko borom bi subhaanahu wa taala gindiwul te gërëm ko te yërëm ko léegi doom yi it noonu la yow mënoo ñëw say doom nga jël kenn ki parce que moo la gin a neex moo la gën a niru nga jàpp ko daal yow ci ñeneen ñi lu mu def noonu la lu mu bëgg nga defal ko ñeneen ñi amul sax droit loolu noonu la yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne loolu loolu noonu mooy li nga xam ne moom du ko seede ba ak jawru la ko tudd mooy ak tooñ la ak bàkkaar la tooñ la te nag tooñ bi gën a garaaw mooy tooñ ñi gën a faible te gën a bokk géew yow moom moo gën a garaaw ci façon tooñ yi moom wa zulmu zawil qurba tooñ tooñu waa jegeñaale yi moo gën a tar te gën a metti moo gën a metti te ñooñ buur yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na man maa leen di récupérer seen tooñ googu yowmal xiyaam <laughs> man maay ki nga xam ne maa leen di fayul gaa yooyu maa leen di récupérer seen tooñ googu te xam nga ne mos aleyhi salaatu salaam ku ñëw yowmal xiyaam am procès ak moom mooy yow ñàkk nga kon nag na parents yi bëgg naa sama femme tel bu mu tax nga jàpp non seulement moom ak keneen ki rek waroo koy gënale ci kaw keneen ki rawatina nag ay doomam tamit nga teg ci beneen tooñ mooy di ko gënale moom ci ci soxna benn soxna moo xam ab aawo la wala di ko gënale ci ñaareel wala vice sa en général nag ki mujj ñëw la ñuy gënale tout le temps ku moom la ñuy gënale ci kaw ki fi ne woon waaye mën naa nekk tamit lu contraire lum ci man da doon daal moo yooyu yëpp a nga tega ci ci beneen beneen couche bu gën a garaaw mooy nga jël doomam nag di ko tegal di ko di ko di ko gënale ci kaw doomu keneen ki ci des loolu mooy zulmun ala zulm tooñ la ci kaw tooñ moo tax alayhi salaatu moom ne man duma seede yi demal nga seedeloo ko keneen ndax man duma seede ci tooñ voilà man duma seede ci loo xam ne ak tooñ la moo tax ah moom it mu delloo ko ndax tamit loolu la mooy nit tamit jullit buñ la waxee lii waroo fa nekk di mer danga maa gën a xam li may def nii rek ngeen di def yow sa kër réglé woo ko ñëw ñuy wax eh. soxore ma rek ka tax ngay wax non eh. Eh. parce que nit ñi dañu foog ne ñoom dee leen wax lu leen neex boo leen di wax leen neex ñu jàpp ne yow yaa baax ku leen di wax dëgg ñu jàpp ne seen ennemi nga mais grawul man moom jàpp ma comme ennemi l'essentiel manoo maa teree wax lu dëgg moom waaw mañ a wax dëgg <laughs> moom kay après nag loo ma ci xas grawul ndax ñi fi gën bi yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam bañ yee seen ñoñ ña nekkoon ci loo xam ne du noonu lu ne lañ ci dégg man manumaa dégg lu raw luñ dégg seen taalibe yi gën a mag ñoom yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam li ñu dégg man dama koo xaaja dégg dama koo xaaja dégg kon nag am naa ci salaf garaawul da loolu yow mi koy def waroo ne ah comme que nii la man de dootuma ko defati maa tooñ sama bopp tooñoo sa bopp fen yow yaa ngi def li la yàlla digal nga naan maa tooñ sa bopp wata waasaw bil xaq waroo ko rëccu naan rëccu naa ko maa ko def déedéet bu ma yëgoon déet loolu seytaanee la koy wax def nga sa lu baax ba pare bul rëccu lu baax naka la nit ci defe lu baax ba pare di rëccu ne def naa lu baax naan bu ma yëgoon du ma ko wax lii lépp ma ci dal ma ne képp koo xam ne daal dangay wax te yàlla tax sa der koo war a saraxe da koo war a saraxe ndax diñ ci dégg lu la naqari maintes fois mais bu dee buñ la waxee la naqari nga bàyyi naan rëccu naa ko mais yow yow kon demal dañuy sone xanaa xamoo woon li nga doon def yoon wi nga sóobu mooy yoonu ale yonent yi aleyhim salaatu wassalaam mooy yoonu su shuhadaa yu saalihuuna yi wa hasuna ulaa'ika rafiiqa ñoo ñoo rafetuk àndandoo kon nag ànd ak ñooñu ba pare di teg sa tànk fi ñu tegoon seen tànk naan yaa ngi ci mooy yow xamoo li ngay wax yow sincèrement mooy yow xamante ne ni moom ngay wax. moom nag Seydina An-Nu'man ibn Bashir non euh, euh, Seydina Bashir ibn Sa'd c'est moom doom jéego gën a siiw. <laughs> loolu la mooy <laughs> xam nga loolu day yoo xamante ne nii ñooy gën a seen baay moo tax kii mooy mooy diw seen baay mooy diw dañ mooy baayu diw <laughs> boo waxul mooy baayu diw gars yi du ñu xam <laughs> ah, de day saat loolu nag mooy li kii Seydina Bachir bi Ibn Sa'd mooy doom ji an Nu'man looloo tax muy juum sànk ba léegi naan an Nu'man mooy doom jee gën a siiw moo tax gis nga tarjama bi ñu commencé même imaam al-Hafiz ci al al al isaaba loolu la waalidu Nu'man <laughs> kii mooy mooy mooy mooy baayu an-Nu'man ndax an-Nu'man radiyallahu anhu moo siiw surtout ndax xadiisam boobu noonu innal xalaala bayyinun wa innal xaraama bayyinun moom dafa siiw lool sax de ce fait <laughs> moom pour baayam ñoo xam ne kii mooy baayam bu ñuy dañ naan kii non kii mooy baayu diw ah sinon kenn du ko xam xam nga am na ci yenn milieu yoo xam ne boo fa ñëwee di fa tudd di fa tudd waajuru Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu boo boo préciser wul gars yi duñ ko xama ah. duñu xam mooy kan mais boo nee nag mu ah moom mooy waajuru Seydil Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhuma mooy bu boobaa nag ah gars ne ah waaw kay ndax doog jee gën a siiw bàyyi te loolu lu bari la Euh, Seydina Bachir ibn Saad bi lool la mooy moom doom yi an-Nu'man moo gën a siiw imaam al-Waaqidiyu rahmatullahi ba léegi mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ginnaaw sariya biñ la waxoon sànq euh, bi mu ko yónni woon mu ànd ak ñoom Seydina euh, Abdallah ibn Unais ak trente parmi ci boobu dana woon ci weeru Sha'ban la woon voilà sariya bi imaam imaam al-Waaqidi nee na sariya bi ci weeru Shaabaana ci la xewe woon muy bu Seydina Bashir ibn Saad nee na ci Shaabaan la xewe woon ci juróom-ñaareelu at mi ah moom imaam al-Waaqidi nag nee na nee na kën a yonent mi alayhi salaam après yónni waatoon na ko ci beneen sariya ci weeru shawwal sha'ban sha'ban mooy ban weer sha'ban mooy weer wi am avant korité avant kii koor gi ramadan sha'ban ramadan après ramadan weeru kori mooy shawwal kon sha'ban li ko yónni après weeru koor jom romb ci weer wa ci tegu muy weeru korité mu ne moom imaam al-Waaqidi yonent mi alayhi salaatu wa yónni waat na ko beneen sariya fële ci waadil qura ci waadil qura soriwul woon fadak foofu moom nag seydina no Bashir ibn Sa'd moom nee nañu nag muy génn àddina ci xilaafa seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom nag dañ ko kii nu mu tudd dafa ci xare lañ ko faate ci eh, aynu aynu tamr ci bërëb buñ naan aynu tamr fekk mu ngi àndoon nag Seydina Xaalid ibn al-Walid ci xare am Xaalid Abu Sulaymaan Xaalid ibn al-Walid radiyallahu taala anhu wa arda xaalul mu'miniin eh, moom Seydina Xaalid ibn walid ah Seydina Xaalid ibnul Walid euh, kii la euh, moom gisaguñ tarjama ndax ba jamono jii ñu nekk moom mu ngi ci kufaaru Quraysh yi la bokk <laughs> Seydina Xaalid ibnul Walid Abu Suleymaan moo moom nag bi nga xam ne ci la tuub moom moo ne woon la di ginnaaw Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy tuub na saxaaba la woon léegi ñu gis ak tuubam sax yàggatul mook ñoom Seydina kii ki ci des Amr ibn al-As radiyallahu anhuma léegi ñu gis seenu tuub yàggatul moom waaye ba nii nii ci septième année bi moom Seydina Xaalid ibn al moom moom mu ngi woon ci yéeféru Quraysh yi mais après bi nga xam ne moom ci euh, euh, bi mu tuubee ci xilaafa Seydina Abu Bakar moom moo ne woon la bu doon tey ci ci ci ci ci ci ci waxu tey ci expression militaire u tey moom lañ naan le CEMGA bu dee Sénégal chef d'état-major général des armées moom Seydina Xaalid ibn walid moom la ko Seydina Abu Bakar defoon mooy xareen yi xare yi daanaka non moo doon le grand général te dinañ gis ghazwatu Mu'ta ghazwatu Mu'ta bi am ci at mii di ñëw huitième année bi ci gàddaay alayhi salaatu wassalaam moom Seydina Xaalid ibn al-Walid fa def waaw naka la tuub daldi so dugg ci xare yi mais loolu la de mais mais Uhud kay moom la sax Uhud moom daanaka defet bi moom moo ko waral ginnaaw ba saxaaba yooyu ñu tegoon ci montagne bi radiyallahu anhu wàcce moom moo leen repérer Quraysh bañ leen toppee di leen rey ñuy daw di daw Seydina Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu newoon retraité di xaw a xool di jàng situation bi mook ay gawar yum àndaloon ñu xool gis montagne bi di vidéo de ces euh, de ces zar jar lan leen di wax les archers nuñ koy tuddee gars yi nga xam ne sànnikatu arc lañu saa yu français nag baaxut seet leen daal mooy daal ñuy tiire léegi yéen si banaakoog yéen ngeen xool nan lañ koy wax ci tubaab man moom damaa nasaraanewul dara waay léegi moom Seydina Xaalid ibn Walid bi mu gisee ñooñu radiyallahu di wàcc fekk moom moo ne woon ci général moom jiite woon xare ba sax moom Abu Sufyan ak ñoom doomu kii bi nu mu tuddati ñoom Ikrima ibn Abi Jahl ak ka euh, euh, euh, des ka ca des kaca des waaye doo kii Umayya ba doomu Umayya ba nu mu tuddati Umayya ibn Xalaf euh, fàtte naa ko turam ñëwul te ñoom ñépp mujj nañu doon ay saxaaba mujj nañu mujj ñoom moom mii la woon Seydina Xaalid ibn al-Walid moo contourné gaa yi fekk nga fa des mu faat leen ñoom Abdallah ibn Jubayr mu ray leen daal di contourner retourner situation bi comme niñ ko gisoon ci ghazwat Uhud moom nag bi nga xam ne kon ci xilaaf Seydina Abu Bakr moo ne woon kon le chef d'état général des armées voilà le SEMA chef d'état-major des armées euh, moom nag Seydina benn xare buñ demoon ci Aynu Tamr ci douzième année bi ci gàddaay alayhi salaatu wassalaam fekk xilaafatu siddiqul akbarul a'zam seydna abu bakar radiyallahu anhu ma foofu seydna bashir àndoon ak moom ci xare ci lañ ko faate ci bërëb buñ naan aynu tamr aynu tamr te moom bashir mooy ci jëkkoon a jaayante ak seydna abu bakar yenn riwaaya yi loolu lañ wax ne moom mooy ki jëkk jaayante ak seydna abu bakar keroog ci saxiifatu bani saa'ida bi alayhi salaatu salaam yore àddina ba waa yi dajaloo ngir tab ut nga xam ne moo nga xamante ne mooy ci njëkk jaayanteeg moom ca waxtaan wa amoon tudd nañ ko fi ci eh, bi ñuy gis ghazwa ci tarjama sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda bi nga xam ne ci la ko sayyidina Abu Bakar ne biñ waxee ansaar yi ba affaire yi dal léegi mu ne yow Umar aywa tàllalal sa loxo ñu jaayanteeg yow nga nekk xalifa julli ni Seydina Omar ne ko man man wax yow ma ne fii kenn yow kan moo lay jiite ta nga ne fi kan moo fii jiite julli ñi ta nga ne fi yow yaa jiite nit ñi tàllalal sa loxo na jaayanteeg moom Seydina Omar ibn al-Khattab jaayanteeg moom bokk na ci njëkk jaayanteeg moom ci lansaar yi mooy Seydina Sa'id kii Bachir bii ndax fekk woon na boobu fekk mu nga foon moo fa defoon discours bu am solo daldi dalal xel yi wax leen ne nag yéen waa Ansaar même bu dee ñoo dalal alayhi salaatu salaam ñii ñun ñii ñoo leen ko gin a jege te ñoom ñoo ko jëkk a gëm ak yooyu dalal seen xel ne leen nag bu amee ku koy wutu ci ñoom la war a jóge ci wàlla muhaajiruna yi moom Seydina Bachir ibn Saad kon noonu la génn àddina fële ca Aynu Tamr ànd ak euh, Seydina Xaalid ibn al Walid ci benn xare ci douzième année bi insha allahu taala kon xam naa kooku mooy seydna bashir ibn saad radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mawaa kon xam naa kon tey insha allah dañuy yem ci loolu dañuy yem foofu ci tarjama seydina Bashir ibn Saad kon sariya biñ gis tey mooy sariya bu seydina Bashir ibn Saad selon imaam al bi sanadin da'if ci nettali boo xam ne nag wérul mu yónni leen ci waa Banu Murra ci jataay bii di ñëw allah ñu gis beneen sariya boo xam ne bu beneen saxaaba boo xam ne gisaguñu ko woon moom it dinañ ko gis insha allah muy sariya bu Gaalib ibn Abdillah seydina Ghalib ibn abdillah radiallahu taala anhu wa ardah doo xam ne alay saar saab yónni ko bu siiw la nag eh, eh, kii la bu siiw sariya bi bu siiw la buñ ci accès peut que bon tur bi nii ki ko jiite moo tax peut-être duñ ku ñuy miin noonu waaye xew-xew yi bu ñu duggee ci xew-xew yi dañ gis ne lii xew-xew la boo xam ne ah bon ci ñenn ñi bokk amaana